waan abi bakrata nufay ibn alxaaris radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam alaa unabbi'ukum bi akbaril kabaa'ir salaasa qulnaa balaa yaa rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala al-ishraaku billah wa uquuqul waalidayn wa kaana muttaki'an fajalasa faqaala alaa wa qawlu zuur wa shahaadatu zuur famaa zaala yukarriruhaa hattaa qulnaa laytahu sakat muttafaqun alayhi qaala al-imaamu an-Nawawi rahimahu llahu ta'aala ginnaaw bi nga xamante ne nii lañu ubbi buntu bii di buntu wala tool garab gi ci toolu nit ñu sell anhum wa allahu minhum amin muy numéro quarante wala chapitre numéro quarante quarante et un bo quarante et un bii wax ci xaraamal di ñaawi ci tey dog say waajur di ñaawi jëme ci ñoom ak dog mbokk Euh, gisoon nañ li mu ubbee woon buntu bi ci wàllu alquraanil azim di wàllu bu njëkk bi ci toolu nit ñi sell ñi radiyallahu anhum wa ardaahum tey nag muy dugg nag ci beneen wàll wi muy wàllu xadiis yi euh, mu tàmbalee ci xadiis numéro deux cent non trois cent trente-six ñetti téeméer ak fanweer ak juróom benn mu ne abi bakrata mu ngi jële saxaaba boo xam ne dakkantalam moo doon abi bakra waaw nufay turam nag moo doon nufay ibn alxaaris yi di doomi alxaaris neena qaala wax na sallallahu alayhi wa sallam mu ne ndawal yàlla li de yàlla na boroom bi julli moom te muccal ko tey neena alaa unabbiukum ndax duma leen xabaare bi akbaril kabaa'ir alaa waawee mooy alaa laaj la boo kolot boobu ndax waaw mooy de tanbiih la adaatu tanbiih ak lii waaw ndax duma leen xabaare walla alaa unabbi'ukum laaj la bii laaj la alaa unabbi'ukum <clears throat> mooy ngir laaj la bii du tanbiih mais tanbiih mën na ci duggaale mais pour laaj alaa unabbi'ukum waaw alaa ukhbirukum mooy yow ndax duma la xabaare walla waaw boobu la mooy su'aal la bii su'aal la walla alaa waawee beneen bi la bi alaa unabbiukum ndax duma leen xabaare bi ak akbaril kabaayir li nga xam ne mooy bi gën rëy ci li nga xam ne mooy bàkkaar yu mag yi waaw salaasan ñetti yoon mooy da ko wax ñetti yoon ndax duma leen xabaare li gën a rëy ci bàkkaar yu mag yi ndax duma leen xabaare li gën a rëy ci bàkkaar yi ndax duma leen xabaare li gën a rëy ci bàkkaar yonent bi sallallahu alayhi wasallam nag noonu la doon waxe comme li sayyidatu Aisha radiyallahu anha wax mais keroog bi sayd nga xam ne saydna Abu Hurayra radiyallahu anhu da doon ne ci jumaa yonent mi alayhi salaatu wa salaam di jàngale xadiis bu waxee ne sayyidatu Aisha laaj fekk comme que sa néegam moo sës ak jàkka ñoo takkaloo mu laaj ne ko ndax est ce que lii ma wax du lii mu naan waaw loolu mu am ñu dem di ko mu ne waaw loolu la waaye moom yeneen saasam doon loon def li ngeen def mooy doon woon sarda xadiis yi noonu di wax noonu rek di dem mooy moom da doon répété bari woon lu mu doon ñetti yoon yonent mi alayhi salaatu wa salaam voilà mooy di baamu ñetti yoon xul naa bi mu waxee loolu nag laaj bi xul naa ñu ne ko balaa kay ya rasulallahi yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa qaala léegi nag kon nag nit ñi di ko déglu mu ne leen bi gën mag ci bakkaar yu mag yi mooy al ishraaku billah mooy di associer yàlla ak dara mooy di bokkaale yàlla ak leneen ci jaamu gi nga ko war a jaamu ak wéetal gi nga ko war a wéetal ak sellal gi nga ko war a sellal ay jëf loolu moom mooy bi gën a rëy mu ne nag mooy bokkaale yàlla wa uquuqil waalidayni deuxième mooy di dog day ñaawe jëme li nga xamante ne nii mooy say waajur de alhamdulilah di leen désobéir rek loola neex def ak di wuteeg ñoom di leen def loo mu ne loolu mooy deuxième bàkkaar bi gën a rëy rëy rëy comme ni nga xamante ne nii wa qadaa rabbuka laa ta'budu illaa iyyaahu wa bil waalidayni ihsaana façon jaamu yàlla yépp bi ci gën a baax mooy wéetal yàlla ginnaaw boobu baax dafay waajur moo tax mu teg la la leen naka noonu nag contraire bi loolu la bi gën a yées mooy bokkaale bi ci tegu mooy ñaawi say say waajur di leen désobéir mu ne kon wakaana te nekkoon na nag yonent mi alayhi salaatu salaam muttakiya bi nga xamante ne nii ci la doon wax nii dafa dafa dafa dafa wéeru woon ci dara waaw dafa wéeru woon ak loxoom mooy accoudé loolu dañ koy wax ku ku kii waaye nag fa jalasa mu daal di nag toog defar bu baax fa mu alaa wa qawlu waaw alaa bii mooy waawe alaa waawe alaa yëgu ngeen ma yëgal leen alaa nee naa wa qawlu ah, ak wax joo xam ne waxu nar la waaw mooy faux témoignage ak wax ju ñaaw wa shahadatu zuur wa shahadatu zuur mooy faux témoignage nga ñëw di témoigner dara naan lii yaa ko fekke wala eh, que ne yow nga def acte boo xam day wane ne diw moo ko def alors que waxoo dëgg loolu lay wax mu ne boobu nag moom moo gën a garaaw waaw xawlu zuur di wax lu ñaaw ci nit ñi waxi mbuusóor wax yoo xam ne waxi kàcc la di ko waxal nit ñi wa shahadati zuur ak faux témoignage di seede loo xamante ne nii lépp loo xamante ne mooy loo xam ne lu dëgg mu ne nag gis meneen sa salaam fama zala dañu nag yu karriruha di répété di baamu lii nii naan alaa wa qawlu zuur wa shahadatu zuur alaa wa qawlu zuur wa shahadatu zuur alaa wa qawlu zuur wa shahaadatu zuur alaa wa qawlu zuur wa shahaadatu zuur alaa wa qawlu zuur wa shahaadatu zuur di répété di répété nee na hatta qulnaa ba ñun saxaaba yam ko wax ñu ne suñu biir ñu wax suñu biir ne ah laytahu sakat ak a neexoon waaye moo ñu yërëm ko ne eh, yéen saa saa lii dina ci sonn di. Eh, neexoon waaye sakata bu noppi won mu yemale fii wax ji ah dégg nañ de muttafaqun alayhi mu ne xadis bi nag al imaamu al Buxaari ak al imaamu Muslim ibn al Hajjaaj Abul Husayni ñoom ñaar bokk nañ ko solo léegi laaj bi mooy est-ce kese ko solo lañ naan di dal al imaamu Ahmad na ko naan al imaamu Abu Iisa at-Tirmidhi rahmatullahi alayhima daal dinañ koy solo. kon nag al imaam al Buxaari rahimahullahu taala indi na ko ci ñeenti bërëb ah, indi na ko ci kitaabu shahaadaat baabu maa qiila fii shahaadati zuur mu ne mooy buntu seede yi buntu bi nga xamante ne ci li ñu wax ci seede goo xam ne seede fu témoignage la ay kàcc la voilà mu ne mu ne haddathana Musaddadun mu ne ki ñu nettali mooy Musaddad ibn Musarhad ibn Musarbal ibn Mustawrad al-Asadi Abul Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala qala haddathana mu ne nettali nañu Bishr ibn al-Mufaddal di Bishr ibn al-Mufaddal ibn Lahiq ar-Raqashi mawlahu Abu Isma'il al-Basri rahimahullahu ta'ala qaala mu ne haddathana al-Jurayri mu ne ki ñu nettali mooy al-Jurayri di Sa'id ibn Iyas Abu Mas'ud al-Jurayri Basri rahimahullahu ta'ala an Abdurrahman ibn Abi Bakra moo ko jëlee ci doomi Abu Bakra mu indi hadiis mi Abdurrahman ibn Abi Bakra radiyallahu ta'ala anhuma as-Saqafi al-Basri an abiihi mu jëlee ko ci baayam di Nufay ibn al-Haaris Abu Bakra radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala qaala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam alaa unabbi'ukum bi akbaril kabaa'ir salaasa qaaluu balaa yaa rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam wala al ishraaku billahi wa uquuqul waalidayni wa jalasa wa kaana muttaki'an fa qaala alaa wa qawlu zuur famaa qaala famaa zaala yukarriruhaa hattaa qulnaa laytahu sakata voilà kon noonu la ko al imaamu al Buxaari daal di ndégaan daal imaamu Abul Husayn Muslim ibnul Hajjaaj al-Qushayriyu an-Naysaburiyu rahimahullahu ta'ala mu ngi kondi ci kitaabul iman baabu bayaanil kabaa'iri wa akbariha ci buntu ngëm yàlla téereb ngëm yàlla buntu bi surah yi def ne leeral bakkaar yu mag yi ak bëccëg gi na lay mu ne haddathani Amru ibn Muhammad ibn Bukayr ibn Muhammad an-Naqidu mu ne ki ñu nett mooy Amr ibn Naqid eh, Amr ibn Naqid <laughs> yéen dina turbe Amr di doomi Muhammad Muhammad di doomi Bukayr Bukayr di doomi Muhammad an-Naqidu rahimahullahu ta'ala Abu Uthman al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala qala haddathana Isma'il ibn Ulayya mu ne ki ñu nett la mooy Isma'il ibn Ulayya ah, <laughs> gis nañ ko gis Isma'il ibn Ibrahim ibn Miqsam al-Asadi Abu Bishr ah al-Bazzaz al-Basri waaye al-Kufi al-asl <laughs> Ismaïl ibn Ibrahim la tuddoon waaye yaayam dafa siiwoon ci moom moo gënoon a siiw ci wàllu xam-xam moo tax moom lañ ko doon dàkkantale ah loolu rek neexu ko woon voilà moom daa bëggoon ñu koy dàkkantale ki nga xamante ne mooy eh, eh, baayam waaye nag bon comme que léeg-léeg nag boo waxee Ismaïl <laughs> Ismaïl ibn euh, Ibrahim gars yi du ñu xam kan la quoi alors que boo ne Ibn Ulayya moom ñépp xam ko voilà lool moo tax euh, nit ñi nag bon boroom xam-xam ni malgré que les bon gërëmul woon lool euh, bon mujj gi bon dañ affaire bi mooy nañ la xam quoi nañ xam kan ngay wax te tamit mooy liñ koy wax nekkul loo xam ne du dëgg waaw mooy yaayam lañ ko askanale sauf que kon <laughs> ni ko ñépp xame <laughs> <laughs> <laughs> mooy en général ku ñuy ku ñuy askane la yaayam boo seetloo léeg-léeg mooy ki nga xam ne doomu njaaloo la <laughs> voilà euh, mais bon xam moom mais loolu leeroon na ne euh, bon nit ñi jubluwuñ ci loolu waaw <laughs> waaw loolu moom nit ñi jubluwuñ ci loolu quoi sauf que dañoo bëgg rek daal di koy xam ne xam ne moom la moo tax taalibeem bi ci taalibeem yi bokkoon na ci imaamu Shafi'i imaamu Shafi'i taalibeem la mais comme que <laughs> bëggul ñu koy wax loolu moo tax moom da doon toppatoo da doon nekk koo xam ne imaamu Shafi'i rahimahullah eh, doon bàyyi xel ci affaire boobu nga xam ne eh, sëriñam bi bëgguloon ñu naan ko eh, ñu koy dàkkantele yaayam moo tax bu bu xam ne gars yi duñu xam kan la Ismaïl ibn Ibrahim gars yi duñu xam kan la mu ne ah mooy ki nga xam ne de moom la nit ñi naan Ibnu Ulayya <laughs> waaw <laughs> <laughs> mu ngi noonu le kon nag mu ngi noonu le kon Ismaïl Ibnu Ulayya voilà mooy Ulayya mooy yaayam waaye Ismaïl Ibnu Ibrahim la Ibnu Miqsam al waaye Kufa moo doon cosaanam waaye Basra la dëkkoon rahmatullah alayhi an Sa'id al-Jurayri mu jël ko Sa'id al-Jurayri mi ngi gis sànq ci li nga xamante ne Sa'id ibn Iyas ci sahih ci riwaaya Imam al-Bukhari rahimahullah alayhi ma qala mu ne haddathana nettali Abdurrahman ibn Abi Bakra hmm, Abdurrahman ibn Abi Bakra rahimahullahu ta'ala moom lañ gis sànk tamit fee ci riwaay imaam al-Bukhari an abiihi mu jëla ko ci baayam di Abu Bakr Nufay ibn al-Haaris radiyallahu ta'ala anhum qaala kunna inda rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa qaala alaa unabbi'ukum bi akbaril kabaa'iri thalaatha al-ishraaku billah wa uquuqul waalidayni wa shahaadatu zuur aw qawlu zuur wa kaana rasuulullahi sallallahu wa sallam muttaki'an fa jalasa famaa zaala yukarriruhaa hattaa qulnaa laytahu sakata nii la ko ëndee kon hadis baa noonu noonu la ko ash hadis bi premièrement ban lëkkaale la am ak suñu bunt bi nga xam ne mooy bunt bi wala garab gi nga xam ne moom ci tool bi mooy wane ne xaraamaluk di ñaawi jëme ci say waajur ak di leen désobéir ak yooyu ba pare di dog sa mbokk mooy <clears throat> premièrement mooy loolu dafa leer ci bunt bi mooy yonent bi alei salaam euh, bi muy jàngale di xamle ba kar yi gën a mag deuxième position la ko indi waaw ginnaaw bokkaale yàlla mu teg ci ne mooy ñaawe jëme ci say waajur waaw ci wax ci jëf ak ci lépp comme niñ la ko waxoon mooy daal lépp loo xam ne da leen di lor nga leen koy teg te du nekk loo xamante ne lu war loo war a def la bu dee waajur loo xam ne def lu baax koy lor ndax moom noonu yàlla la loolu beneen affaire la non mooy loo xamante na nga koy lor même bu dee mu baax la waaw nga ko ciy lor waaw xanaa looloo tax euh, euh, l'islam gisoon nañ ko yeneen saa salaam ne woon waa ji ba mu ñëwee ne day jihaad <laughs> jaayante ci jihaad ak ak gàddaay mu ne ko ndax say waajur ñoo ngi ñoo dund. ndax say waajur ñoo ngi dund mu ne waaw mu ne ko fa fiihima fa jaahid ba pare ak euh, euh, le fait que que ne nit ki du jiyaat euh, buntu bopp Imaamul Buxaari defoon lu dul ci ndigalu ay waajuram ndax la sag dem da leen di metteeg yooyu bu xamee loolu te mën nañu koo supporter loolu tax na yow jihaad day teggeeku ci yow voilà. kon bu dul jihaad bi nga xam ne farata la comme ni ñu ko waxee woon mooy bi nga xamante ne boobu moom amul choix voilà sinon moom day am choix bu bëggee doo doo dem kenn ci ñoom bu bëggee ne doo dem doo kon loolu nag nga xamante ne nii mooy di ñaawe ci ñoom ñoom la mooy deuxième position la yeneen saa salaam indi ne mooy bàkkaar bi gën a rëy kon nag loolu leer na kon nag loolu leer na voilà léegi bu ñëwee ci hadis bi nag après ñu ñëw ci nag léegi kon yeneen ci ma lay saa salaam sëy naa euh, al euh, Abu Bakra bon taxul ñuy jarul ñuy wax ci moom keroog bi ñu ubbee Taif <coughs> ci retour kilo la jóge ci tata bi daal di eh, ja eh, ci benn nagu kii moo la ngaan Abu Bakra eh, kii géléem géléem daal di yéeg après daal daw ñëw ci yonent bi alayhi salatu wassalam waaw daal ñëw ci yonent bi alayhi salatu wassalam loolu moo tax ñu koy woowe yonent bi alayhi salatu daal di koy eh, eh, dàkkantale Abu Bakra waaw mooy <coughs> mooy gëléem goo xam ne bu ndaw lay doon waaw mooy Bakra kon nag mu ngi noonu le hmm? eh? kon mu ngi noonu le léegi moom mu fayal la Xaaris sauf que <coughs> moom <coughs> waxoon nañ la moom Ziyaad doomu Abu Sufyaan bi bon Euh, mooy kiñ doon wax ni mooy doomu Abu Sufyan quoi ñoom ñoo bokk yaay yaay daal ñoo ko bokk waaye euh, bon est-ce que ndax loolu moom bon loolu waxoon nañ ci bi ñuy wax Ziyad euh, kii ci uma kii nu mu tudd kii nu tudd Euh, gouverneur bu ñàkk euh, bu ñàkk bu ñàkk teggin bi te te saxaaba bi doon ko wax euh, Seydina kii lu waayo kii al-Adawi ah ñëwul kii al-Adawi waay Abu Shurayh <laughs> voilà non non Abu Shurayh kii la doon wax ashdaq voilà al ashdaq la doon wax du al ashdaq voilà mooy mooy mooy mooy mooy gouverneur bu ñàkk teggin gi rek nga xamante ne ñuy wax ñoom ñëpp bokkoon ay ay ay ay kii rek ay melo quoi léegi euh, euh, ñu koy wax mu naan ay ay ay ñàkk tegginam yooyu mu doon wax naan saxaaba bi ginoo ma xam kii bi ñoom Seydina Abu al-Hasan al-Basri na ba def foofu yow kii euh, mooy saxaabu bi doon bi solo woon ay waaw tey lu tax Abdallah ibn Mughaffal voilà al-Muzani <laughs> Abdallah ibn Mughaffal dama looy def ci ku fànnete ku kii ku ne ku ñàkk ku ñàkk bu yar gi looy def ci moom looy def ci moom kii bàyyi ko mu dem yoonam ah <clears throat> daa jar ngay dem ci moom di di di di wax ak kii kii wag non jaru ko bàyyi ko Ah, nga dem mu lay jànneeg nga xam ne amulub yar amulub teggin amul tus voilà kooku moom ku ñàkkut ak lëdëbu la léegi kon Abu Bakr mii nag eh, mbokkam la wo mbokk mbokk ñooñu la voilà moo ñoo bokk yaay eh, Ziyad mi nga xam ne dañ doon wax naan Abu Sufyan ko eh, jur parce que Abu Sufyan da woon moom moo ko jur waaw gaa yi ne eh sauf que moom mooy mooy kiiwul quoi mooy eh, dafa bëtt mbaar quoi mooy nekkuloon soxnaam voilà loolu moo tax eh, eh, gaa yi nag ne bon loolu nan dañ koy kii loolu manuñu ko ko kii ah manuñu ko ko di di fa di di askanele Ziyad ibn abihi moo tax ñu ko doon wax loolu voilà kon daal mu ngi noonee Seydina Abu Bakr moom nag radiyallahu anhu mu ne yeneen mi alei saat salaam ala ndax du ma leen xabaare bàkkaar yi gëna rëy lii dañ ciy xame ne jàngale soxlawoo tout le temps yow ngay xaar bala ngaa jàngale dañ laa laaj man daal ku ma laaj laay jàngal ku ma jaajul sama yoon nawu ci yoon naa loolu ma son nañ ko fi wax hadis bi nañu yeneen saa salaam propre initiative ëpp moom moo toog ne mu ngir mu ne leen ndax du ma leen xamal waaw te loolu bi ñuy xam nga kan lañ ko doon wax bi ñuy gis xadiisu sayna abu ah, ibnu abbas radiyallahu anhuma yaa gulaam inni uallimuka kalimaat mooy bi mu ne yow ngone si ndax duma la jàngal ay kàddu yoo xamante ne ni ihfadillaha yahfadka ah waaw fii naka noonu la ana unabbiukum ndax duma leen xamal ndax duma leen xabaara bi akbaril kabaa'ir loolu dañuy gis ne jàngalekat bi daa war di toog warula toog rek naan man moom téere bu ma bu bu ñu ma laajul du ma ko jàngale déedéet waaw <laughs> waroo toog xam nga boroom xam-xam yu bari seen saraa yiñ def ñenn ñi ci ñoom laa am lu ab laaj moo ko waral am ku ko laaj eh, ne ah ñun de dañoo bëggoon boo ñu manoon defal mais am na ñoo xam ne xaaruñu laaj te loolu mooy njàngaleem yonent bari saa mooy ñaar yépp man nga ci jàngale jàngale ma mën naa nekk cosaanam ab laaj la waaye nga toog nga gis ne téere sàngam walla masala sàngam de wala xew-xew sàngam walla lii nii ci domaine l'islam yi jar na leeral gis nga ne même bu am na ñu ko jar jot a def mais nga gis ne yow war nga cee apporter dara ah def ko ngir yàlla nga def ko waaw waaw <laughs> loolu moo tax <laughs> ah ñuy ñaan borom bi nangul ñu rek moo taxit fii eh, bi ñu mu tudd Umdatul Ahkam bi waxoon nañ leen daa am ku ko laajoon maam mbokk mu ko laajoon ne woon ndax est-ce koo def ci kii bu gaaw rek boo xam ne duñ ci nekk di taxaw parce que de façon suñu sëriñ defoon na ko mais àggalewu ko waaye eh, bu gaaw rek waaw looloo taxoon ñu def ko mais après arbaina bi kenn laajuñu ko ñun ñoo ne xaaral comme que bee jàll na arbaina bi nañ ko ci teg ñu pare arbaina bi ne waaye riyaadu saalihiin bi tamit nañu ko def te riyaadu saalihiin bi boo seetloo ñaar yële ni ñu def foofu ak bii bokkul xam nga fay au début <laughs> dañ ne woon dañu jàppoon ne comme noonu lay demee ah di wax baat yi rek di dem waaw comme arba'in an-nawawiyya firi baat yi jàll dem voilà doo dugg ci taxriij doo dugg ci yii doo dugg ci njàngat yi sori yii yooyu yëpp doo ci dugg baat yi kese kàddu yi dem waaye bi ñu kiiwee laa gis ne daal affaire bi daal comme que yële jàlloon na te yooyu yu ndaw la yooyu neex naa takk Umdatul askam bon waaye nga ne ah yow man kay xaw ma loo daan lu moom daal wax kan lu ndaw la ma ne la wax dëgg yàlla par rapport ak lii nga yor nii quand même ndaw la waaw <laughs> par nag lu ndaw la te nag bu ma xalaatal boo noon Sahîh Imaamul Bukhari wala Sahîh Imaam Muslim <laughs> wala Jaami'u Tirmidhi ah kon mooy bu ndaw la nag wax bu ndaw la rek waaw arba'i nay gën a tee ndawal da ne loolu jàll nag comme que bii ñëw nañ c'est vrai que ça va prendre beaucoup de temps mais loolu mooy xam-xam voilà. loolu mooy xam Fathul Baari imaamul Buxaari imaam al al al Haafiz Ibn Hajar vingt-cinq ans la ko sara voilà waaw kon nag affaire yi loolu la wala lu ko jege kon nag mu ngi noonu si ma mémoire euh, n'est pas failli voilà <laughs> mooy côté yooyu la vay vingt-cinq ans la ko sara moo tax ay yàkkamti yeeg te ñun alhamdulillah borom bi defal nañu ne euh, bon euh, mooy ci benn côté avantage la mooy le fait que. du ay mbooloo yu bari ñoo fii ne wala ñu ne par semaine la wala par lool déedéet affaire bi par leen kese la am nañ temps waaw man nga defandoo trois sax ci biir jour bi waaw wala quatre mu leer na bu doon par mois la mois bu nekk semaine par semaine semaine bu nekk benn ngay def mooy yow semaine bi loo ci man a assurer rek ñeent nga ci mën a def alors que borom bi woyofal nañu yombal nañu ah ka loolu nag benn option la bu ñu jël que ne façon euh, comme que léegi moom yëf yi boroom bi daa yombal ndax léeg-léeg baax na tamit di wax nit ñi lu tax ngay doxale nii loolu dafa am solo parce que am na ñoo xam ne da leen di ab ab questionnement lay doon ci ñoom waaw parce que gis ñu bari nañuy jàngale ñu xam ne walla jour sàngam la ñuy jàngale nit ñu ñëw toog wala mu am ñu ko futee wala sax ci ordre ci ci euh, par zoom wala par euh, whatsapp wala yu mel noonu ñépp xam ko di connecté woo wala ci mel noonu ñu xam ne jour bu nekk semaine bu nekk bésu alxames wala lundi wala dimanche wala lii heure sàngam téere sàngam lañuy jàng waaw loolu dafa bari bari na waaw mais man nag man damaa jëlul option boobu waaw man li ma jël mooy <laughs> mbir yi daal la imaam Ibn Mas'ud waxoon rek bañ ko ne dee ñu jàngal tout le temps dee ñu utal ay kii di ñu jàngal mu ne déedéet radiyallahu anhu man damay def ñu yonent sallallahu alayhi doon def da doon bàyyi noonu rek saa bu gisee ne euh, pare nañ ngir nangu njàngale mi wala pare nañ rek comme aw euh, kama qaala Ibn Mas'ud rek mu jàngal na waaye doonul woon kii waaye it loolu tekkiwul ne jàpp bés lool téedéet ndax jigéen ñi que ne lool man da nekk jigéen ñi waxoon nañ yonent wala saa saab yow daal gis nañ yonent saa yow góor ñi lépp nekkal di leen jàngal dañu bëggoon nag nga utal ñu xam ne wala loo xam ne yow da nga ciy jàngal yonent saa salaam bañalu leen ko voilà kon nag mu ngi noonu man dama gis ne ak moyen de technologie yi am léegi waaw nga xam ne moyen de diffusion xam-xam yi ni mu bare ci wàllu ay ay ay ay ay Snapchat WhatsApp façon yooyu YouTube ak yi nga xamante ne mooy suñu waa ji ndeysaan <laughs> archive <laughs> hein mooy ma gis loolu premièrement di nga am avantage gaaw a pare affaire waaw xam nga ne moo siira bi bu doon ne daa nekkoon par jataay boo xam ni semaine bu nekk lay doon mais loolu instant bii nii mais jeexalaguñ makka instant bii nii bu doon ne dañ ne sax semaine bu nekk benn yoon lañ koy def mbooloo yi di teew wala bokk ñu ne nañ ko def par semaine nit ñi bu ñu teewul di teew ci zoom yi wala yooyu wala wala yooyu di ko fekk mais instant bii yonent saa salaam gàddaayagul te loolu 2014 la woon yaa ngi xalaat kon affaire bi nan la war a toll <laughs> alors que pare nañ ko yaatu yaatu 2019 ñu ngi 2023 voilà 2000 2014 lañ ko commencé. wala ca koor ga jeexal ko deux mille dix-neuf loolu bu ñu naroon na def comme méthode bi ñu lay wax noonu nit ñi di dajaloo wala ngay am par semaine naan chaque semaine loolu day xaw a kii waaw léegi moo tax nag ñun walillahi alhamdu wal minna ñu gis ne daal suñu njàngale daal affaire yi loolu la waaw moo tax xatta <laughs> dajaloo bi nii la di kii du lu ma sawar voilà ñuy <laughs> fu toog du lu ma sawar man moom ni ma kii mooy euh, mooy ma am liberté wu di ko ci teg rek waaw bu ma defee léegi léegi sawar léegi sax borom bi ubbee ma kii ma man naa ñu pare bii rek ma bësaat affaire bi ñu kon ñu jëlaat beneen dars waaw bii passé lii lañ defoon ku koy dégg dangay ngay foog ne peut beneen jour la ndekete yoo seconde bii la bii jeex bii tàmbali waaw loolu nag nit ki man na koo bañ a seetlu voilà mooy bu boobaa da ngay mën a dem lu bari parce que Riyâdous Sâlihîne bi mine de rien fay quand même fay malgré tout quand même on <laughs> malgré tout on avance walillahi alhamdu wal minna imaginez buñ ko defoon euh, chaque semaine benn yoon instant bi kon fu ñuy toll walillahi alhamdu wal minna on avance te avec ce rythme là insha allah euh, euh, borom bi mooy mottali lu ko soob mooy tàmbali lu ko soob di mottali lu ko soob di ñaan na mu mottalee yi ko fi jiitu woon yal na def mu mottali lool te mu nekk ci jëf yi nga xam ne da koy gërëm loolu moo ci ëpp solo waaw yi muy gërëm te nangu ko ya nga xam ne du yàqu ba faw jamais waaw mu def ci barke boo xamante ne mooy waxu yonent bi alayhi salaatu salaam la waaw am na barke ba pare waaye nag mu defal ñu ko ci ñun ñu koy jéem a leeral waaw kon nag loolu la nga xam da ngay mën a maximiser lu bari waaw mars lañ commencé woon mars <laughs> mars deux mille vingt trois ñu ngi octobre ah deux mille vingt trois walillahi alhamdu wal minna abaaka nañu waaw <laughs> waaw amaana <laughs> bu borom bi defee ñu man koo làbbale ci rythme bii ñu nekk. ah fay dinañu dinañu bu bu bu defeem at bu soobee suñu borom <laughs> man naa man naa woy man naa gën a avancer insha allah kon affaire yaa ngi noonu kon mooy nit ki daa war a am yonent bi saa saa dañuy jàngal keneen am jàngale nekkul rek da ngay xaar ba nit ñi laaj la ko. wala ba nit ñi laaj la ngay door a leeralum masala boo gisee ne masala mii de ñii gis nga leen ci seen jëfin wala yu mel noonu xaw na tumuranke ci ñoom bu xaar jëlal sa propre initiative nga daal di koy def waaw kon nit ki daa war a am ay boroom xam-xam bi warula nekk di xaar waaw na xool saa bu yaakaaree ne lii da dina jariñ ndax fa zakkir inna fa'ati zikra fa zakkir deel fàttali ndax fàttali day jariñ saa su ne kon yonent bi saa saa mu ne ala unabbi'ukum bi akbaril kaba'ir waaw te booy fàttali nga xool la gën a am njariñ parce que bu la waxee lii mooy bàkkaar yu mag yi nga moytu leen waaw moo tax la Seydina Xudayfa radiyallahu anhu waxoon am solo man yonent bi saa saam ñii dañ ko doon laaj yu baax yi man ma koy laaj yu ñaaw yeeg fitna yeeg yooyu ngir lan yu safaani ngir ma man koo moytandiku waaw ndax ku moytandiku yu bon yi yaa ngi ci lu baax waaw kon ala unabbi'ukum ndax duma leen te tamit façon jàngale la tamit mooy di jàngale par de questions waaw nga ñëw di jàngale téere fiqh wala benn hadith mooy nga ne ay masala la nag mooy ala yi ay laaj mooy ay laaj ay questionnement ay interrogation par loolu loolu sunnaa yonent bi sa saab la nga xam ne ay question ngay def yoo xam ne moom ngay répondre c'est pas que pour taalibe yi wala ñuy déglu même bu dee ne ñoo la raw sax voilà ndax looloo fi bari ah il faut pas être fou ah <laughs> waaw waaw <laughs> il faut pas être fou ba ne yow yow miy wax <laughs> yàlla xamoo tax am nattu la la def ngay wax nga jàpp ne yow ñuy déglu yépp yow yaa leen ëpp xam-xam non yow wala yaa leen dina xam affaire bi bi ngay wax mukk mukk laa wax mukk mooy kon il faut pas être euh, nga woru waaw